léegi laaj bi mooy mais limpo yooyee est-ce que mën nañoo taxaw taxawaayu li nga xamante ne mooy zakat comme que dagg rek la waaw comme que dañ may xaañ kese xam nga bu dee <laughs> état yi la comme liñ waxoon <laughs> gaa yi ñoom dañ naan gor nañ ma saa yi les taxes taxes yagsi na taxe d'habitation bu dee France hein saay taxe audiovisuelle bi ci biir les impôts communaux hein les impôts communaux les impôts kii nationaux yooyu ci sawaay bon man liñ may dagg daanaka bu ma totaliser affaire bi par at mais loolu li ma waroon a joxe zakat duggaale na ci mooy léegi man est-ce que man naa comme que daal affaire bi innamal a'malu binniyat ah loolu moom jàngoon naa ko moom dégg naa ñu koy wax ab xadiis la ma ne la waaw c'est confirmé waaw loolu xadiis la boo xam ne muttafaqun alayhi la innamal a'malu binniyat wala innamal a'malu binniya xadiisu seydna Umar ibn al-Xattaabi radiyallahu anhu wa ardaa léegi <coughs> jëf yépp ci yéene yi la tegu waaw les actes ne valent que par leur intention la nga yéene rek moom ngay am mais comme kay comme que loolu la man dama amoon laaj ci wàllu zakat bi est-ce que manumaa jël li nga xam ne moom laa war a joxe zakat ma yéene ci bu buñ may gor hein buñ may gor mooy bu impôt yi dal mais ma yéene waale ci kenn zakat laa génne ndax sax leen léeg l'impôt bi mu jël lu ëpp l'impôt laïque bi moom léeg-léeg mu jël lu ëpp li nga xamante ne moom laa waroon a joxe hein est-ce que mën naa ne loolu mooy laaj bi tontu bi nag lii la mooy loolu manu ne loolu manu la ne xatta walaw ami walaw kaana amirul dawlati ismuhu muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad waaw loolu moom moo mënu la ne <laughs> mooy <laughs> même bu dee le président bi jiite réew mi sax moom seydinaa muhammad la tudd baayam tudd seydinaa muhammad maamam tudd seydinaa muhammad loolu du ci dara mooy ne seen lempo lay bii ngeen manu la fexe fexe kenn manu fexe fexe fexe ba mu taxawu palaasu zakat manu la ne nga ne ma ah bon yow ta réponse moom hein pourtant je pensais que maa ngi doon waaja am affaire bu am na la léegi dinaa la wax lu tax comme sa ngay évoluer ala bayina yaa ngaa dégga très bien li tax loolu manula ne premièrement dañ naan la ah, gis nga gaa yooyu noonu même bu dee réewum njulit la comme le Sénégal impôt bi ñuy téq bi ñu lay téq biñ lay téq kenn jëlu ko ci turu zakat waaw alors que yonent bi alayhi salaam l'impôt institution la est-ce xam nga loolu zakat zakat laa bëgg a wax zakat c'est une institution boo xam ne c'est indéboulonnable kenn mënu fexe ba simpi ko fi ak noo fi bëgg a teg ngir contourner ko mënul ne mooy gis nga bu doon réewum jullit la boo xam ne charia lay doxal état bi wax naa la moo ciy chargé wul tax xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun min amwalihim ci seen alal yi sadaqatan azaka boo xam ne tutahhiruhum ci nga leen di laabale wa tuzakkihim nga leen di seetale bihaa ci alal joo jële ngay jël ci ñoom wa salli alayhim te dee leen ñaanal ndax sa ñaan yi dal la ci ñoom loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon yónni as-su'a ñu dem di dajale zakat yi yónni Seydina Mu'aaz ilal Yaman waaw yónni ñu bari ñu dem di ko collecter ji di jëli zakat yi ca seeni mbokk di ñëw léegi bi nga xamante ne nii gis nañ lii lépp ah kon lii mooy wane ne kon état bi moo ciy chargé wu bu doon réewum jullit la noonu lay deme mooy loolu lañ doon doxal léegi nag comme mbir yi demul noonu te li ñu ko teg mooy suñu bopp waaw bu kenn yedd kenn bu kenn tuumaal kenn tuumaal nañu tuumaal suñu bopp waaw maa asaabaka min musiba fa min nafsik waaw loolu la lépp dëgg la buur yàllaay dogal mais lu metti wala lu dul noonu bu la dalee rek seetal origine bi ci sa bopp dëgg-dëgg li tax buur yàlla maandu ci bàyyi loolu dal sa kaw mooy ne de toute façon yow yaay principal responsable istimaar la colonisation bi mu fi jaaree gis nga ni mu def gars yi wax naa la ñoo ñoom ñoo raw tubaab ya fi newoon waaw ndongooy tubaab yi ñoo gën a garaaw seen maam yi nga xam ne ñoo leen formé woon ñuy ñoomin feder ba gaay ca tegu waaw foofu nag <laughs> tubaab bi nag foofu la gañee sëriñ si waaw lu naqaree déggu la ci wolof mais c'est la réalité waaw boo ko waxee gaa yu bari mer waaw waaw yow mais la réalité jant bu feeñ moom te ngaa xool rek ngir gis ko dëgg la sëriñ si bañ fi nekk tubaab yi ñoom ñoo gañe te yoruñu woon du du rek arme kese lañ xare lañ doon xeexe am nañu xeex ak arme comme ñoom si am na ñeneen ñu xeex ak arme ñeneen ak ñeneen waaye même bu dee ñu ñëw seen ginnaaw ñoom ñoo gañe finalement tubaab bee gañe léegi lu tax parce que tubaab bi moom réussir na former na gaa yoo xam ne ba mu fa jógee moom affaire am amul benn inquiétude bu mu ci am ay mbiram dafa gën a dox waxoon naa la jamono yooyu xaadi yi doon na man a am le juge boo xam ne affaire li jëm ci wàllu famille yeeg religieuse da doon am da am mais léegi fan ngay xalaat ci Sénégal fan ñu lay juge juge boo xam ne xaadi yi jullit jamais waxuma juge boo xam ne ci tribunal bi la nekk tudd Moustapha Ndaw non waxuma loolu ko jullit la waxuma loolu mooy koo xam ne ci charia lay tëral lay doxal lay appliquer loolu dafa am Sénégal mais amoon na fa ba fa tubaab bi ne léegi mooy tubaab bi moom as moom moom réussir na former ñoo xam ne hein moom ba mu fi jógee vacances du pouvoir amut waaw vacances du pouvoir amut te gaa yi daanaka ñu ñi mu forcer ñi mu former sax ñoo gin a garaaw <laughs> waaw mais léegi nga teg côté boobu xoolal nga teg tubaab bee ci ndongaam fële nga jël nag sëriñ si nga xam ne ñoom ñoo gañewoon tubaab yi xoolal ñoom seeni ndongo fu ñu ne rek da mooy tey tey tey tey jii tey tey compareel rek compareel mooy kenn amul kenn ci ñoom ku faire poids devant ndonkaay tubaab bi amul <coughs> te li ñuy bañ en tout cas la seen seen maam ya doon bañ daanaka moom la ñuy doxal ci réew ma par force waaw te kat ñi koy doxal dañu ne ñoom seeni taalibe lañ li ci ginatee bizarre te gin cee reelu mu nekk ironie boo xam ne xaw ma danga fay toog di ree wala da fay toog di jooy waaw koo ci gis mu ne di woy sama sëriñ te kat kooku noonu dëgg-dëgg la maamam doon bañ moom la kii ne moom la ci moom la kii aju gàll ay mbirum moom li li maamu sëriñam bii muy wax naan mooy sëriñam lam doon xeex nga xam ne dundam ci loolu la ko defoon di ko xeex moom la ko ku ñëw ne taalibe doomam la walla sëtam di doxal doomam jooju nefi wala sëtam nefi te dara manuñu ko ci ku gañe mais c'est une réalité neexul nag parce bu ñu waxee loolu ñu ngi naan naan non nan ngay waxe ni sëriñ diwul dañ koo gañe mais dañ koo gañ dañ leen mooy finalement noonu la mujjee noonu la mujje ndax <clears throat> ñi ñëw seen ginnaaw la ils ne sont pas à la hauteur waaw ils ne sont pas à la te loolu buur yàlla dañu fi yàgg woon rek que doomu médecin tekkiwul ne médecin la <laughs> waaw naka noonu doomu marabu n'est marabu waaw bu deful cheminement jaar fi maamam jaaroon wala baayam du ko doon kon loolu lu garaaw la léegi nag comme que loolu moo fi xew ba kon taalibey tubaab day doxal ñun ñépp ñu mujj nekk daanaka ñun ñépp ay taalibey nasaraan si mooy ab système la nekkul nit ku weex ak ku ñuul du affaire weex ak ñuul système la pas-pas la gëm-gëm la buñ gëmloo gaa yi ne lii moo mën a doxal seen seen àddina charia c'est rétrograde hein c'est moyen âge dandes rek ci ay cérémonie hein

Euh, euh, euh, Liban hein Yaman fépp fépp fépp bul ba fen Irak loolu lépp c'est ñoom ñépp a yam Égypte moom damaa koo jëlale <laughs> Soudan lépp léegi affaire bi mooy place zakat impôt taxaw fa léegi mooy au lieu ñuy doxal loolu en tant que te kat ñépp nee na ñi ci ëpp ay jullit lañ ci population bi mais du ñu doxal li yàlla wax ñu teg ko fële indi fi impôt boo xam ne tubaab bee ñu ne nii lay demee. ba pare loolu am ngeen bëgg nag lenn li ak yabaate nit bi ngeen defee seen njombe suñu bi ñu defee suñu njombe naa maas nuun gi ndax ñun ñépp a ci yem suñu njombe yi ñu def suñu forfait yi ñu def. ñuy oser taxaw naan di di laaj naan est-ce que kon loo xam ne ñoo ko teg suñu bopp imposer ko suñu bopp mais comme que ñemewu taxaw ne bon zakat duñu ko joxe loolu mooy ñi tane ah. am na ñoo xam ne moom du ñu ko bokkul sax ci seen mbir dafa nekk min sha'a'ir diin dafa bokk ci symbole diine ji yoo xam ne mais am na côté bari na fu mu réer ah zakat na fu mu réer ñoo xam ne tur bi dinañ ko dégg waaw parce dinañ ko dégg ci média yi wala yenn ustaas yi naan voilà bokk na ci ponk l'islam lii wëg lii joxe azaka dinañ ko dégg te ñooñu joxe azaka pour ñoom mooy saraxe pour ñoom buñ jëlee gi romb fii ku yalwaan ñu jox la pour ñoom saraxe nag baax na mooy ñu fexe ba changé mooy symbole lislaam bu mag boobu daal di naax saay fu bari ci réewu jullit yi léegi nag ñi ko ci ñi ñi ñi nga xam ne ñoom soo fàttewuñu ko wala boog am na lu dese nañu ngëm ñu dem ba ci biir découvrir ne ñoom ah am na luñ naan zakat te dañ ko war a joxe ñu gis ne taxes yi tar na ci ñoom au ñu ne nañ wàññi taxes te ñu ñoo ko fi tegal suñu bopp ñun ñooy voter am nañu possibilité changer li fi ne lu tax ñu ku nekk ne manoon ko ah au ñoom ñu def loolu changer li fi ne ndax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla du changer li ne fa ay nit tànk ñoom ñoo ñee changer wuñ li ne ci ñoom au ñu def lool ñuy oser hein di poser question comme quoi est-ce que zakat bi suñu boroom wax mënula fekk si suñu impôt lay bi mais loolu loolu vraiment walillahi al masalul a'la boo ko defoon beneen nit koo xam ne sa kilifa la naan kii daf maa yab kii daf maa yab kii lii yenn yi yabaate la ki la fi indi nekkal la nekkal loo mën a xalaat ak koo mën a xalaat tëralal leen ne doxal leen lii ngeen na ko bon ñun duñu doxal li nga wax bàyyil ñun ñu topp ñoo xam ne ñoom lañu yeew suñu baat jox leen ñoom li ñu bëgg ñu koy doxal ñu koy doxale ba pare ñëwaat ne bon malgré tout ça moom lañ jox suñu baat takk suñu baat jox suñu buum de buur yow yàlla dañoo bëggoon nag yin ñu tegoon comme lu mel ni zakat lañ bëggoon nga fexe daal mu dugg si fekk ci suñu impôt bi bu layig bi nga xam ne ki ñu yeew suñu baat jox ko suñu buum kooku moo ne foofu lañ lii mooy war a taxaw palaasu zakat léegi nag zakat boobu yow borom bi est-ce que doo xool rek ah nu nuñ koy euh, dugale fii xoolal loolu rek est-ce que ñun dinañ toog di xalaat ñun ci suñu affaire te loolu damaa wax zakat rek mais mooy lema nit ñuy doxale société suñu loi yi ci yëpp noonu lañ def borom bi ba pare rek bëgg nag mbir yi neex lu xew ñu naan moo buur yàlla ñu ngi ñaan ñaan fu ne problème yi tey la Israël gi a rëq ndiggu palestiniens yi jullit ñii kii xanaa gaa yi ñaan ci kaaba gi di ñaan allahumma dammiril yahud loolu xanaa buur yàlla nangu ci dara mais lu ci buur yàllay nangu ana ñaan yooyu nar ko la ko la ko buur yàllay nangoo ñaan yooyu yow nanguwoo wommatu nanguwoo wommatul sa borom ba pare ne nag léegi defal ma li ma bëgg par force mais ñun dañoo feebar wala la te buur yàlla na waxoon ne inna la nansuru rusulana walladina amanu mooy man ñi may gëm ñi may dimbali mooy ñi nga xamante ne nii ñooy sama ndaw yi sama yonent ak ñi nga xam ne ñoo leen gëm gëm ma ñoom laay dimbali fii ci àddina mi yowmal qiyam bu seedayee taxaw ñoom laay dimbali hein wala yansuranna allahu man naa ne wala yansuranna allah buur yàlla nee buur yàlla dina dimbali man yansuru ku ko dimbali buur yàlla dafa soxla ñu koy defali chèque wala ñu koy jàppale ci dara mbir mi yëpp ci ñun la jëmaat ak suñuy mbokk ndax al mu'minu axul mu'min al mu'minu mir'atul mu'min ndax wooju nga yàlla ji prochain wam aji ngëm yàlla ni moom mooy seetoom te mooy mbokkam waaye ñun ñun ñun ba pare lii ah, yëpp ñu def ko mooy ci domaine yëpp lii la zakat moom moo tax moo tax bari yoo xamante ni ñun dañuy sonal suñu bopp mooy xoola zakat ni mu nee farata fii mu ne masalaay zakat yii bari na ñu bari mbir mi dara lañ ci xamul te waxuma la mukallaf ba ñu dépassé mukallaf weesu na bu yàgg gaa yoo xamante ne nii am nañuy sët xamuñu ci àttey zakat dara def nañ seen carrière waaw carrière wu nekk ay major ci seen promotion wala liggéey am seen liggéey moo xam baykat la moo xam sàmmkat la moo xam mécanicien la moo xam chef chef de banque la wala employé de banque wala employé d'usine wala waa ji ab sous-traitant la ak lu man di doon avocat la lépp nga ñëw ba toll noonu ba dem retraite ca fa ngay liggéey tax ma soo xam luy zakat mais yaakaar nga ne loolu c'est normal mais yaakaar nga ne loolu c'est normal defal micro territoire xaw ma trottoir micro territoire xaw ma ngeen di wax trottoir def leen ko ngeen laaj jaay ci zakat waaw mais daanaka mooy parce que loolu moom loo tax ma doon wax ne la ay mal nécessaire kaafir a koy wax kuffaar a koy wax wala jaahil koo xam ne dafa sànku colonisation naka la mën a nekk mal nécessaire hein naka la man mooy perte de dignité perte sa sa bopp xamatuñu ñun façon ñun ñooy ñan waaw loolu lépp bi mu amee kon loolu mooy situ loolu moo indi situation bi ne ba symbole bu toll ni lii daal di wadd ñu bari xamuñ ci dara te suñu boroom na woon na wa man yu'azzim sha'a'ira Allah fa innaha min taqwal qulub hein képp koo xam ne mooy day màggal symbole yu buur yàlla yi yii nii moom la fi buur yàlla teg moom lu fi buur yàlla teg manuñu fi woote nag façon maqaama bu ne di waxtaane yoo xam ne laa yusminu wala yughni min ju'un fii mu ne dañ fi bàyyi yi nga xam ne dafa nekk farata affaire julli woor aji màkk zakat yii nii da gis gaayoo tawxid moom moo gi fa fala fala mbir ma gën a grave muy shahaada tay ni yooyu kalimatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi nan lañ koy gëmee mais foofu moom mais mais nag foofu mooy base bi comme que baaxut mais yeneen yi mënu baax mooy yii yépp ay sujet la yoo xam ne doyoon nañu sëkk ci suñu dund ji mais duñu ko def de fi lañuy koy naan dégg kenn du ci wax di waxtaane mooy ñii moom politique bi ñooñ moom dama leen a yàlla tere ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waxtaanee làmba ki match ki Ligue des champions ñooñu moom vraiment xamuñu seen bopp waaw waaw boo bëggee gis nit ku ñàkk personnalité dëgg dëgg dëgg seetal gaa boo leen fi bàyyee di seet keneen yow war nañoo seetaat sam xel waaw ay théâtre ay kii ñooy gaa te li leen war li tax buur yàlla bind leen wamaa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mais waxuma la un un un dixième bi mais dara xamuñu ko ci presque ñuy permettre di xam yeneen di xam acteur di xam footballeur di xam basketteur di xam handballeur di xam gaay yi waaw xam capitalu monde bi presque dëkk bu ne te yow xamoo zakat bi nga xam ne war na la xamoo ci dara koor xamoo ci tous julli moom la ma déggoon sëriñ ba doon wax benn sëriñ naan moom gaa yu bari bari na fii bu seen julli yi kii ñuy sëlmal ndax xamuñu ci dara defe nga ne lool jaadu na waxtaanewuñ lool lool mooy ñi gën a baas mais nag nga gis ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne ñoom comprendre nañu pour ñoom ñoo tane ñëlee ñoom it nekk ci façon waru goo xam ne ñoom xamuñ ne ñoom dañoo waru mooy lan au lieu ñu waxtaane yii wala gëstu ji ngir xam leen ñu nekk fi di waxtaane ay maqaamaatul awliyaa et maqaamaay wàll yu yéeg hein euh, euh, monde sàngam ak monde le monde xayaal ak gaa xam ne xamul yow bee bàyyi mënaguñu ko yi nga xam ne xam nga waxoon naa la fan yële kenn du fi dee fii kenn na fi du dee loolu amul kenn du fi dee ñëw ca kanamu buur yàlla yawmal qiyaam mu naan la est-ce que xamoon nga ne alamul xayaal existé woon na kenn du la ko laaj non non non jamais kenn du la ko laaj est-ce que xamoon nga barzax yi façon barzax waaw ilmul barzax yooyu jëm ci yooyu waaw maqaama sàngam nga xamante ni nii boobu est-ce xamoon nga ko daal yi est ce que xamoon nga ne am na ñu ñu naan ay abdaal lool kenn du la ko laaj buur yàlla du la ko laaj jamais fenn la la ko du laaj waaw jamais moo laaj la loolu jamais moo laaj la naan la maqaam sëriñ sàngam ban maqaama la taxaw woon dara la la ko du laaj loolu moom <laughs> loolu moom bu yeboo na sa xel nag loolu tëddil nelaw tëddil nelaw waaw yooyu kenn du la ko laaj ay yow jamono ja dund est-ce xamoon nga kan moo doon xutb bi buur yàlla du la ko laaj mukk hein du la ko laaj mafaatixul kunuus yi xamoon nga leen kenn du la ko laaj kenn du la ko laaj léegi nag man waaru naa ci ki nga xam ne côté boobu fexe na ci ba kale ci ba xam ci ay notion parce que ku mel noonu dund ko ndax bala nga koo dund fokk nga jaar ci sharia bii nii boo ko bëggee dund mais dangay takkook sharia mbaa doo ko doona léegi nag gaa moom culture générale la ñuy am waaw kooku mooy ci dëgg-dëgg waru nekk nag ci yooyu jàpp na ñu ngi wax dara deke waxuñu dara waxuñu fi tous parce que loolu ñuy wax kenn du leen ko laaj yow dañ laa yebal foo xam ne sa temps ba nga fay def c'est compté liggéey loolu fa liggéey boo xamante ne nii nee nañ la ci temps bu temps boobu ñu compter bu tuuti la waaw wamal xayaatu dunya illaa qalil fil axirati illaa qalil wama mataul xayaatu dunya fil axirati illaa qalil gis nga poñatim àddina nii ak àddina bii ñu nekk mais dafa jege ah lu tuuti la par ak alaaxira ñu yebal la foo xam ne yow sa temps daf fa compter te lu tuuti la liggéey loo fa liggéey boo xam ne na la liggéey fa chargé la mission boo xam ne yow ci nga war a ame la tax ëllëg dund gu dul jeex ja nga xam ne du jeex waaw la yonent bi ay saar saam wax rek bu ñépp duggee ñu ne waa safara xuluudun te amul génn sax te amul génn yéen waa àjjana xuluudun te amul génnaa amul génn amul dem loolu ñu ne la liggéeyal pour be pour sa kër googu fële ci temps bu limité boo xam ne kenn waxu la nag kañ la kañ lay euh, siffler fin de récréation bi ci lañ la naan jeex na yow nga ñëw foofu la tax lañ la wax liggéeyal ngir fële nga bàyyi ko fi nekk ci futilité mooy leneen loo nekk lu dul loolu futilité la surtout bu dee xamoo rawatina bu dee manoo ci dara newoo ci mooy concerné wu la bàyyil ñooñook ñi ko ko ñi mu concerné ta nga jàngi sa diine xam li la war quotidiennement li la war en tant que mukallaf moo tax ñi waru léegi dafa baree baree baree baree baree bari te gaa yi nekkul ñu ko fooge kese na ah. fokkat yi moom kenn waxu leen ndax ñoom seen bos dafa leer mais ki waru dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki foog ne mu ngi ci diine mu ngi ci dara ndeke nekkul ci dara waaw alladina qul a unabbiukum bil axsarina amala est ax que suñu boroom nee na yonente ma leen saab-saab nee neen est-ce que du ma leen tegtal xabaare est-ce que du ma leen xabaare informer leen ci ñi nga xam ne ñoo gën a jëf alladina dalla sa'yuhum fi lxayaati dunya hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a allahu akbar gaa yi nga xam ne seeni jëf dafa sànku ci yow ci àddina mooy li ñu ne amul dara lu ci yàlla bëgg parce que li leen yàlla yàlla wax na ci xadiisul qudsi bi maa taqarraba ilayya abdi bi bi ahab ilayya bi ahab mimma aftaratuhu ilayya ali buur yàlla nee na amul benn sama jaam manu fexe di def action ngir lu ma neex wala di ma gën jege jegeñlu loo xamante ne manu la def lu ma gënal lu ma gën a sopp ci bu bëggee jege ma lu lu féete kaw li ma farataal ci kawam yow li la war defoo ko ba pare di nekk ci leneen mais yàkki julliwul gée gée jot nga ne julliwoo ba pare guddi gi yépp nga fanaane koo naafile ne yéen a yépp amul sens amul sens demal tëddi demal tëddi li la war a defoo ko naan da ngay tatawoo da ngay nekk ci naafile loolu nag moo dal ñu bari